topp sunnaay Seydina Muhammad soxna yoo xam ne du ñu duñu du ñu ŋelaju soxna yoo xam ne dañuy taaru dañuy jongomaw dañuy njegemaaru bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu demee am juróom-ñeenti weer mu gis ci biir néegam ay jigéen yu njool yu rafet yu taaru ah mu ne ko man man maay Maryama yaa yonent yàlla Isaa ñii ma àndal ay jigéenu urul ay na lañu dañoo dikk ngir ndokkeel la yaa ëmb tey ngeen ci mbindi sallallahu alayhi wasallam ah ba mu demee ab am juróom-ñeenti weer nag ci la ko mat dikkee mu yónnee ci benn jigéen bu ñu tuddee Safa am na ñu naan ummu Safa mooy yaayu ummu Ayman mooy yaayu astaghfirullah mooy yaayu Abdurrahman bun Awf am na ñu naan Safa am na ñu naan ummu Safa nee nañ doomam moo tuddoon Safa ñu tuddee ko ummu Safa doomam mooy Abdurrahman ibnu Awf ku bëri woon alal la ci biir sahaaba yi kooku ñëw moo ko doon rewle jégal ndaw si nga xam ne moo doon rewle lan lay nettali ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam doom bu juddoo dafa yuuxu ñu ne doom bi tàkku na seydinaa muhammad ba mu ganee àddina dafa téen xool ci kaw ne subhaana rafil ala subhaana rafil ala subhaana rafil ba ñetti yoon nee nañ bépp jigéen bu ëmb nga di ko wax doo des ci mat mukk kon jigéen ñi bàyyi leen ko ci xel njur léegi jafeñ na lool yàlla na ci yàlla def barka yaa rabbi doom bu juddoo dañ koy sang moom dañoo fekk ñu sang ko diw ko ñu ngi ko defal tusngal ñu ngi dagg jimbax bi fekk dugal nañ ko néegu góor sallallahu alayhi wa sallam mu ngi sat wecc mu for ko fekk mu ngi muuñ sallallahu alayhi wa sallam ñu yëgal ko maamam te mooy Abdul Muttalib tur bi ji la tàppee ñu daal di ko tuddee Muhammad ci kaw suuf si fekk ñu ndeke asamaan am na fu ñu ko tuddee Mahmoud am na fu ñu ko tuddee Ahmad maamam di maamam daal di ko ngénte te mooy Abdou Muttalib fekk baayam génn na àddina ndaw lu yërëmlu ba loolu amee am na këll gu nekkoon Makka ku judd dañ la koy dëpp ngi nga nekk Qurayshi dëgg-dëgg bañ ko ko dëppee rek këll ga dafa ne dafa tàcc xar dafa ne tàcc xotteeku keroog bépp buur ci àddina bi kenn fanaan fanaan ci kaw lalam ñëpp ci suuf lañ fanaan keroog boo tëddee sa kaw lal bi daal la wongeetu nga tëdd ci suuf ma mat la ba tegu sa kaw lal ba tegu sa kaw nga daal di yuuxu ñu ñoo yëkkati la nga tëddaal lal bi wongeetu la keroog buur yëpp dañoo mujj bàyyi lal yi ñu tëdd ci kaw suuf si ah kilifa yi kilifa yi dikk na te mooy xayru xalqillaahi mawlaana muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na benn safara dañ ko doon jaamu diiru téeméeri at safara soosa la keroog la fay am na benn géej te mooy saawata géej googale at bu nekk dañ koy jox jongoma bu gën a rafet mu lekk ko mu soog di walangaan keroog la déggoo gu wow dafa mujj fi ndox nekkoon dafa ŋacc ba mel ni safara moo fa nekkoon fi safara nekkoon dafa fay ba mel ni ndox fa nekkoon ngir tooyaay lii dey keroog am na bésu juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu amee am na réew mu ñu doon tuddee Faris te mooy Iran léegi seen buur ñu koy naan Kisra ah mu xëy rek fekk moom ci suuf la tëdd dañ koo yëkkati mu fekk ci pale ba te mooy iwaanu Kisra fukki keno fukki birig ak ñeent daal na ca daanu mu gis géej gi dafa wow ba ay façon naaru góor ak gëléem ñuy omalante ba bët setee mu woo boroom xam-xam yi ah ki doon toppatoo safara sa ne ko safara si fay na de safara si doon tàkk ay junni at safara sa fay na am keneen ku ñëw ne ko ndox mañ doon jaamu ngacc na am ku ñëw ne ko pale bi yëngu na ba fukki biir ak ñeent daanoon ci waaye yàlla fay na leen ko fukki buur ak ñeent mu daal woo benn kilifa te mooy muubisaan moo doon kilifay njaberkat yi ne ko damaa bëgg nga nettalam sama gént bi fiirit ma ko ah mu ne ko gént bu buñ ma nettaliwul naka laa koy firee mu ne kon man tey jii ku may nettali li ma gént dellu firil ma ko laay def mu ne ko léegi kenn rek benn buur mu ngi ca hiira muy Munzir bu Nu'maan kooku day am na benn borom xam-xam bu ñu tuddee Abdul Masiix boo demee ci moom dana la firil gént bi ñu woo ko ba mu ñëwee mu ne ko man gént bu buñ ma nettali mun ma ko firi mu ne ko kenn rek laa xam ko mun loolu tey mooy ku ñu tuddee satir te kooku mu ngi ci réewu Saam moom dafa mel ni comme ndox suuf dañ koy lem comme ni ñuy lemee besang ñu yebal Abdul Masih foofale ba Abdul Masih demee fekk kooku mu ngi sukut sukuraat ba mu duggee mu ne ko xanaa seen buur moo la yónni fekk nettaleegul de mu ne ko moom a yónni mu ne ko yeewu na fekk lalam mi ngi tegu ci kawam mu ne ko dëgg la mu ne ko seen géej ga wow na seen safara sa fay na gént na gis na ay façon ñaari góor ak gëléem ñu ngi omatant ji jege géej bi te mooy dij la mooy géej gi jaar Bagdad ca Irak géej googu fas yaa ngi koy jéggi ak gëléem yi waaye mi ngi mel ni pënd moo ci feeñ boo demee nga ne ko nguuram jeex na nguuram jeex na borom kaala gi dikk na borom yat gi dikk na ki nga xam ne mooy xaatimul anbiyaay wa imaam Muusaa ne dikk na nguuril Kisra lootul nekkati nguuru Kisra ba mu nettalee gént gi rek ci la faatu kooku ñëw daal di ko nettali buur bi allahumma salli ala sayyidina muhammadil faatih lima uxliqa wa xaatima lima sabaq naasiril haqq bil haqq wal haadi ila siraatikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaaril azim ba loolu amee moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi gane àddina ci weeri gàmmo ci bésu altine ci jamono yi njël sallallahu alayhi wa sallam ki ko nampal ki ko njëkka nampal mooy ma mooy yaayam te mooy mooy aminatu bint wahb yaayam amoon na ay xarit yoo xam ne ñii ay jànq lañ sax waaye képp koo xam ne jox nga ko sa ween dana ko daal di jël waaye bu ko xaccere meew daal di ci génn sallallahu alayhi wa lii yëpp ay ngëneelam la bi loolu amee dafa amoon ci kaw ga mooy bani hawazin bani hawazin ñoom ay arab lañu doom boo xam ne rek juddu na ñoom dañ doon def ay kuréel ñëw jël si ko képp koo xam ne rek am nga doom ñoom dañ doon takk seen gëléem takk seeni fas takk seeni mbaam ñëw jël si doom bi nga xam ne moom moo juddu ba loolu amee dëkk boobale bani hawazin ñu daal di ñëw Makka ne dañoo wut ci ay doom yoo xam ne ñoom dañ leen di nampal am na jigéen bu ci ñëwaale ñu koy tuddee Halimatu bintu Saad ba mu ñëwee moom miskin la woon amul woon dara gëléem ba mu waroon ak mbaam ba ñu waroon dafa loofoon dafa kooñooroon jigéen yépp yegsi nañ ba kenn ku nekk am na doom moom xalimatu amul doom ana lan moo tax waa Màkka doon yóbbu seen doom ci àll ga ngir ñu nampi ngir dund piir piir ci kaw ga la am njàmbaar dëgg-dëgg ci kaw ga la am moo tax ñoom arab yi bu ñu amoon doom dañ ko doon yóbbu ci kaw ga ngir daal ko nàmpal jigéen yëpp daal di yegg sa suba teel ngir seeni jur dafa suur ñu daal di jël Seydina Muhammad ñu daal di jël ay ay doom waaye ku ñëw kër ñoom Seydina Muhammad boo laajtee ndax am ngeen doom bu ngeen nampal ñu ne waaw waaw am nañ doom bu ñu nampal de ana mi ngi fi ana yaayam mu ngi nii ana baayam ah baayam de faatu na ñu ne ñun dey du ñu nampal doom boo xam ne jirim la ngir duñ ci am benn koom-koom duñ ci am benn koom-koom goo xam ne danañ ko jëriñoo kon daal ñun xale gi mënuñ ko jël alimatu saadiya tam kër gu mu dugg du am doom bu mu nampal ngir ni mu woosee ak ni mu ràggee ak ni mu ñàkkee moom ni mu wër dëkk bi yépp amul ku ko jox doom bu mu war nampal ah mu ne jirim bii nga xam ne ñépp ñu ngi ko xeeb bàyyi ko taxaw ma dem jëli ko du jomb yàlla may mati jàmm ah, mu ñëw ci kër gi ne am ndax am ngeen doom bu ngeen nampal ñu ne waaw am nañ doom bu ñu nampal de waaye day doom bi jirim la ah mu ne bàyyi leen ma jël ko gàccew na lool ma ànd ak sama morom yëpp jóge ci kaw ga ñëw kenn ku nekk am doom be yóbbu gu mu nampal man awma lu ma yóbbu loolu gàcce la loolu musiba la loolu balaa la loolu mënu ma ko demee ah bi loolu amee moom alimatu saadiya mu laay dugg ci néeg bi ba mu dindee muuraay bi ci kaw Seydina Muhammad rek mu daal di muuñ ba mu muuñee leer bi dafa tëb ba xotti néeg bi jëm asamaan mu daw génn ne ko eh soxna si man sa doom bi mënuma ko jël fii doom bi doom yi kéemtaan la Aminata daal di dugg jél doom bi daal di ko nampal foon lekku ndeyjooram foon lekku càmmoñam sallallahu alayhi wa sallam daal di ko jox Halimatu Saadiya ba mu ko tegee ci kaw gëléem bi mi ngay ñibbi ah ña ko rawoon ca suba teel géléemam ak mbaamam boobale nga xam ne moom ak jëkkër ma ñu ngi ci àndoon te mooy abul kabs ñuy roppi di roppi di roppi ndànk-ndànk ñu ne hey alimatu sa addee day koom gi nga xam ne daal moom lañu déggoon màkk ah du jomb mooy ki ko jël ba ko àndee ci këram mu wax ay njabootam ne doom bi na ngeen ko teral doom bi na ngeen ko ormaal doom bi de bu leen ko sonal mukk moom alimatu saadiya ana lan la ko yam la tàmbalee fay bu ay nagam demee ci àll ga bu ñuy ñëw dañuy regg regg ba seen batt ya dafay lang ni ñëw di ci tuuru ah loolu nag nit musu koo gis batt daal di fees ba meew di ci di cururëri ah loolu mosee fu ko gis waaye barke Seydina Muhammad la ah borom gëléem yeeg borom nag yi ñu tàmbale du bàyyi di bàyyi seen sàmmkat yi ne yéen de seen sàmm baaxul xanaa fi alimatu saadiya di sàmmee ay juram mun leen fa sànni seen a jur ñu ne ah, loolu de mënuñ ci dara ndax alimatu saadiya moom mbaa sàmmam yi bu ñu demee ci àll bi bu ñu sëggee ñax bu wow lay doon waa ñu bu ñu siggee di ko sàqar mi eh, ñax bu tooy bu tooy lay doon loolu nag ñun mënuñ ci dara ñu daal di sonn lool ci def def góogale ndek li mbiru yàlla la ngir dund Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa nekkatul di dund dafa toxul nekk ci dund kër alimatu saadiya moo tax yàlla daal di farale ba yonte yàlla Muhammad demee foofu ba feram daal di jot alimatu saadiya delloo ko ci yaayam ne ko a ah, àpp bañ joxoon de daal dina mot nag léegi sa doom a ngi noonale waaye nag sa doom bi day jàmm bi ma gis ci moom ak teraanga ak dayoog maqaama maa ngi lay ñaan nga bàyyee ma doom bi ah doom bi de maa ngi yaakaar ëllëg ah dana doon koo xam ne kuy jëriñ la mu ne ko yóbbul ba mu ko yóbbee ah benn bés Muhammad sallallahu alayhi wasallam génn ànd ak ay moroomam dem ci àll bi di doxantu ñu jékki-jékki daal di gis ay tan tan yu weex mbokk yi tan bu weex de kenn mësu ko gis tan yi daal di wàcc xale yi gis leen daal di fëx daw moom Muhammad sallallahu alayhi wasallam dawul de mu taxaw ba mu taxawee ndeke ñu daal di ko tëral ndeke du ay tan la ak Mikaayil ñu xotti dënn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam génnee xolam boobale dañu ñu génnee xolam bi daal ko xotti am na benn lumb bu nekk ci biir ci lañ ko génnee daal di ko génnee lumb bu ñuul boobale raxas ko ba mu set feesal ko ak leerab yàlla delloowaat ko ci jëmm Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu leer naññ alam nasara laka sawrak mooy sarxu sudur tomb boobu képp ku mu nekk ci yow xanaa ñu tarbiya la tasfiya la tarqiya la lu ko mooy du denc yow mukk mooy yii nafsul la maratu bi suu nafsul lawaama nafsul mulhima nafsul mutma'inna nafsul raadiya nafsul mardiya nafsul kaamila nga soog a bokk ci góor yàlla yi waaye gite ngaasa ñu ne diw def nañ ko muqaddam moo tax musibay duñ jeex léegi diw ne ngaasa ñu wut kaala goo xam ne mi ngi toll ni ay kilomètre teg ko sa bopp daal la tufli ba nga tooy ne demal seexal nañ la seexal nañ la dañ laa toroxal bépp takkaay boo takk te yellowul ak yow taaram du feeñ moo tax seexal yu bëri muqaddimaal yu bëri ah diis na fi ko mag ñi tegoon yàlla na ko yàlla delluwaat foofale ci la ko delloo si ci xale yëpp daal di dem daw dem jox ko wax daal di ko wax alimatu saadiya ci la alimatu daal di ñëwee fekk Muhammad mi ngi leer mu ngi taxaw mu ne ko Muhammad lan la mu ne ko jàmm rek la mu ne ko maa ngi lay ñaan ci barke ween bi ma la nandaloon yow Muhammad wax ma lan la mu ne ko dafa am ñu jóge asamaan xotti nañ sama xool am na luñ ci génnee am na luñ ci dugal ah waaye ma daal di tiit mais xale bii nag du yomb dafay daanu si mbet mbetaan taxal ma delloo ko ci ay juram lu ko mooy bu ëllëgee ah, lii mun nañoo doon musiba wala doon nañu balaa mun na doon musiba wala dina doon balaa ci la ko delloosee yaayam ne ko lu tax nga delloose doom bi te démb yaa ma ñaanoon naa la bàyyee xale bi nga yor ko ngeen ci yi tey nga dikk daal ko delloo ah lii diis na lool loon la mu ne ko du dara mu ne ko axankay ah, mbir la de yow yaa ko delloo si woon daal di ñaan ne nañ la ko jox nga yóbbu ko daal ko delloo si waat am na lu xew am na lu xew wax ma ko mu nettali ko alimatu sa mu nettali ko aminatu mu ne ko wallaay sama doom bi du dof du daanu rab du ànd ak mbet mbetaan doom bi maa ngi yaakaar ëllëg mu doon kilifa goo xam ne ah ku jamono di yaakaar la wallahi yàlla def na loolale ci la yont yàlla Muhammad desee ak yaayam ba am juróom benn at yaayam daal di ko ne ko am néegu bàyyi am nga néegu ndey nañu dem sa néegu ndeyu way jur yi ma won la ko bu ëllëgee boo ma gisatul ah nga xam ne ñi ñooy sa mbokk ba mu demee bay dellusi ah, ci la feebare moom tamit ci la faatoo ñu daal di ko rob foofale ana moo ko dellu si mooy ay man nit ku ñuul la woon jigéen joo xam ne seydinaa muhammad def ko fonkoon sallallahu alayhi wasallam daf ko doon anta ummi baada ummi yow yaay sama ndey gannaaw sama ndey te kooku ñuul la woon lépp lu ñu doon defal tuut tànk moo ko doon defal yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te kooku ñuul la woon ana lan moo nekk ci ñuul ba képp koo xam ne ñuul na ci ñun mi ngi wut ay tooke mu ngi wut ay dangara di ko soppee yaramam mu ñu tudde ko xeesal ndaw lu bon ndaw lu yées ndaw lu araam doo xees mukk dangay ngay pinti panta rek mel ni taxi yi nekk kaw la fi jaune noir sa doom sax bu la toppee nga dàq ko balaa ñu naan moo jur ko ñuul ki génn nga askan génn nga xeet xeeb nga sa baay xeeb nga sa ndey xeesal dafa aram ittifaaqan képp ko ko bëgg a daganal rek li muy daganal xamu ko te léegi jabaru sëñ seeg doomam yi ñoo koy def dañoo ne sëriñ bëgg daganal waaye lu bon bu ko ñëpp doon def du tax mu dagan xeesal dafa araam lelli sa yéen dafa araam daal ko lelli mu sew nga jaaral ci seen loolu du tax nga mel ni tubaab wala nga mel ni arab mukk nit ku ñuul ngay doon les say bëñ dafa araam jokk sa kawar dafa araam yonte yàlla Muhammad nee na la anal waasila wal la képp kuy jokk kawaram yàlla araamal na ko ki koy jokkalit yàlla rëbb na ko rëbb na ki koy jokkal moo tax salon yi ngeen di gis lépp dafa araam dafa araam yoos dafa araam leen dafa araam buñ ko laajtee ci rajo bi ñuy naan di nës nasal ngir usines yi koy jaay ngir boo ko waxee gouvernement bi xoxotal la ah doomi aadama mun ta ragal yàlla ragal doomi aadama déedéet boo xasee gëm yàlla buur mun na laa dugal fu la neexul waaye baatu laa ilaha illallah bi nekk sa xol loo xam du ca yegg mukk bu ëllëgee ngeen daje yowmal qiyaamati yàlla duma ko dugal ko safara mu yëkkati la dugal la aljana yal na yàlla sàmmuñu yaa rabbi kon jokk kawar dafa araam leen dafa araam yoos dafa araam bu fekkee nag fiil la te dëgërul dëgër goo xam ne ndox du ca ñàkk a dugg dara nekku ca waaye ndox bu ca mënta dugg it moom it dañ koy terale ndax boo sangoo janaaba doo am janaaba te ko amul janaba boo jullee yàlla du nangu sa julli ah boo demee yow mal looy wax yàlla dund naa nangami at mu ne ko sa julli de nanguwuma ci dara ama woon set yàlla yàlla musal yaa rabbi yaayam noonu la génnee àddina ay ayman daal di del ci mooy soxna su ñuul soosale moo ko yore woon yonent yi fonkoon na ko lool gërëmoon na ko lool nawloo woon na ko lool sallallahu alayhi wa ba yonent yàlla Muhammad demee ba am juróom ñetti at la ci maamam daal di faatu te mooy Abdul Muttalib ñàkk na baay ñàkk na yaay ñàkk na maam ñu jox ko baay tëxam mooy magu baayam te mooy Abu Taalib Abu Taalib boobule moo jur Seydina Ali moo jur Seydina Ali waaye mooy ki jur Jaafar waaye kookale moo jur Aqil bari woon na doom lool ba yonte yàlla Muhammad demee ba toll ci fukki at mu ñëw ci baayam baay taxam boobu la ne ko baay dama bëgg nga ne waa Makka nañu dajale seen jur yépp dama bëgg ma tàmbalee sàmm comme yow danga amul doole ma mun la ko dimbale mu ne ko Muhammad sa morom yaa ngi ci kër gi fii desal fii ma yor la ni ma leen yore mu ne ko baay sama baay bi ma jur bu doon dund nekk ci jafeñ gi du ma ko seetaan damay liggéey mu ne ko Muhammad wax nga dëgg ci la duggee ci dëkk bi ne ana kan moo am béy wala nga am xar Muhammad sàmmal la ci lañ dajalee xar yi dajale béy yi Muhammad génn sër bi yaayam doon woddoo sallallahu alayhi wa sallam mu daal di ko jël def ko kaala yat bi baayam doon doxee mu jël ko di ko sukkootoo ba mu génnee moromu baayam yaa ngi jooy moromu yaayam yaa ngi jooy cey bu Abdoulaye doon dund tey jii gis lii du ko nangu cey bu am na doon dund lii du ko nangu mu ne ah man ñàkkuma ndey ñàkkuma baay ndax yéene sama moromi baay tey àndandoom yéene sama moromu yaay tey àndandoom bu ma gisatul baay gisatuma yaay gis naa xaritu baay gis naa xaritu yaay moo tax doom bu baax ku baayam jokkam daf koy jokk ñetti yi ku mu fekk àddina defoo ñetti yi loo wax du dëgg ñuy tagg yonante bi nga fettasu ne cey bu ma fekkee woon jamono yonante bi dinaa génne jaasi jihaad ko nga gis jàkka doo ca dem waxoo dëgg yonante bi muy jihaad jàkk yi jóg moo taxoon muy jihaad waaye jàkk yi am doo ca julli ji sa lislaam motul sa lislaam motul kon boo bu bu Muhammad doon dund da nga jihaad bu doon dund doo jihaad moo tax képp ku dul dem jàkka bu faatoo buñ ko yóbbu jàkka buñ ko yóbbee jàkk jàkk jay ne kii musu fee ñëw ba muy ànd ak sagoom dangeen ko fi andi fekk mënatul ci boppam dara gàcceel ngeen ma yal na yàlla gàcceel leen moom fa mu jëm àllaaxe yal na ko yàlla gàcceel toroxal ngeen nga ma yal na ngeen torox fi mu jëm yal na ko torox kon xam nga li musiba la ku dul dem jàkk bu dee julli leen ko buntu këram waaye kuy julli jàkk buñ koy andi tëral ko ci balankaar bi mu ne yow dey bërëb yi jomb la ba ngay mun di tal danga fi doon ñëw kon tey bu ñu la fi andee wallaay sa bërëb la maa ngi lay seede fi nga jëm yàlla na nga fa am jàmm ñu la andi yàlla nañu am jàmm ñaareel bi mooy lan ñuy wax ak njureel ku defal lii ndey ku defal lii baay nga windeel sa bopp ne hey sama baay bu doon dund tey ma defal ko nangam sama yaay bu doon dund tey ma defal ko nangam say baay yu ndaw a ngi nii defalee leen ko bu sa baay doon du nii doo ko def say xariti baay a ngi nii defalee leen ko sa xariti yaay a ngi ni say tànt ñu ngi nii defaloo leen ko sa yaay bu doon dund nii doo leen ko defal ngir loo defal sa ay baay tëx wala loo defal say xariti baay sa baay nga ko defal daf koy fekk ci bàmmeelam ku dëggu bu gisatul baayam mu gis ay baay tëxam ay xariti baayam ku dëggu bu gisatul yaayam mu gis ay tantam gis ay xariti yaayam ñetteeli mooy lan ñuy wax diina di wax diina nga fetta su yuuxu cey bu ma tolloon ci njàng kon ma dem daara nga am doom bu tollu ci njàng nga ne ko waxeet daal di ko sànni ci nasaraan bi ah yow boo tolloon ci gone doo dem daara ci nasaraan ba ngay jëm te am na lu ñuy wax góor gi xañ na ngóor sa yàlla yàlla yit xañ na ngóor sa waaja nga am doom xamaloo ko diina nga sànni ko ca nasaraan yi bu ëllëgee mu doon kilifa ci taax yi boo dikkee foofu mu ne ah yow bàyyi ko la andi ak loo fi wut si bàyyi xamoo ne machine bi def maa tëb ci weer bi bàyyi junnee ngi di nga ñibbi ah donc xamaloo ko yàlla du xam ak wayjo mu ngi ca taaxi di lekk lu neex yaa ngi fi di lekk loo xam ne lekkwul kon njaboot gi nañ leen yar ci diina waxuma ne jàng tubaab bon na déedéet waaye na diina njëkk ci xol yi te na mujj ci xol yi mag ñi bu njëkk ku ci jàngoon nasaraan it da fekk alxuraan yëpp mi ngi ci dënnam waaye tey nasaraan bi yàq na gone yi de ñett yi rek bool bi bal bi baal bi rekk boo gisul xale ba ca bool ba te bool ba moo cay raw bu biiram feese fan la jëm ci baal ba diggante bool ba baal ba baal ba rek nii rek li ndax jëm na kër yal na yàlla dimbale ñu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu sàmmee ba ñu fay ko mu ñëw ci baayam te mooy bàyyi tëram ne ko bàyyi lii de lañ ma fay mu ne ko Muhammad jëlal lu la ci neex te nga sedd ma rek sallallahu alayhi mu ne ko bàyyi sama baay bu doon dund tey jii du ma ko sedd moom mooy sedd comme sama baay dundatul te mooy yow yaay magam yéen a bokk benn ndey benn baay alal gaa ngoog noo ko def rek man gërëm naa ko soxlawu ma ci dara def ko ci sa njaboot ba yonent bi demee ba tàmbali màgg sàmm na fukki at moo tax coono foog nit jaar ci bala ngay am teraanga waaye naa tedd te du ma te du ma sonn da jël loo dencul yàlla nañ ci yàlla musal te mooy sàcc sàcc benn mbir gënu ko bon sàcc taskatu yaakaar la wuruj kat la workat la lépp loo sàcc yowmal xiyaamati da nga ko yenu andi waaye ñu nekk ci mbedd bi ñu leen di dàqe wóob sàcc ñooy sàcc yu ndaw yi sàcc yu mag yi lañuy ñuy sàcc mi ngi ci kartaabal yi ay millions yi millions di ko rawale lu réew dajale bu ko jëriñoo nga ne ko tunga toog te na jullit nga sa lislaam des na yal na yàlla jubbanti leen yaa bi moom Muhammad ci la tàmbalee commerce yoonam bu njëkk ba ba mu ànd ak bàyyi tëxam ñu yegg ci benn dëkk bu ñu tuddee Basra benn labbe daal leen gis ñu ko tuddee Bahira ah mu ne yéen waa Makka tey dama leen bëgg a defal aw bernde mu togg togg yu yànj togg yu neex andi ko ci kër gi foofu la ne na ñëpp teew ñëpp daal di teew ñu bàyyi Muhammad muy wutu bagaas yi ba ñu duggee mu dugg seet leen ne yéen ñëpp ñëw ngeen ñu ne ñun ñëpp ñëw nañu kenn rek moo des di garde suñu bagaas yi mu ne waa Makka yàgg ngeen jaar fii te teraanga bi musuma leen ko defal kon na ñëpp teew ba ñu teewee mu yëngal boppam ne ki taxoon may def bernde bi gis naa ko ndeke yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom buy dox amul taqandeer ndeke yàlla dafa yebal ay malayka ñu tiim ko mu mel ni palasoor ah ku ker tiim nag nag ngay amee taqandeer Muhammad daawul xaaxtindiku Muhammad daawul ñandu weñ daawul tengu tegu ci kaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam Muhammad bu duggoon wanag bu mag wala wanag bu ndaw boo dikkee doo gis dara suuf si daf koy barkeeloo ngir yowmal qiyaamati mu bokk ci suufas aljana yi sallallahu alayhi wasallam kenn du moom du kenn loo naw sa waay loo bëgg sa waay maqaamo yo du ci yegg mu ku yéeg ku ko yéegal fu mu yéegee nu mu yéegee ca kañu yéeg mooy xayru xalqillahi sallallahu alayhi wasallam muhammadun basharun laakal bashar bal huwa kal yaquuti bayna al hajar nit la ni ñun waaye lu nit nu ñun boo jëlee xeer nga dugal ko ci biir jamaa yi xeer dugal na ci biir xeer waaye du ñu benn de sallallahu alayhi mu ne ko Abdul Muttalib mu ne ko kii doomi kan la mu ne ko sama doom mu ne kii papam ak yaayam yëpp waru ñoo dund fi mu toll labey démb amoon nañu xam-xam mu ne ko dëgg la baayam deena yaayam na mu ne ko Muhammad mu ne ko Muhammad nu mu tudd mu ne ko Muhammad mu yëngal boppam mu dugg ak moom ci néeg bi ne maa ngi lay ñaan ci barke xërëmu Màkka yi na nga uññi sa yaram bi ma gis ko mu ne ko boo ma ñaanee ci loolu duma ko uññi mu ne kon maa ngi lay ñaan ci yàlla mi nga xam ne mooy sama boroom tey sa boroom ci la Muhammad summee mbubbam mu gis diggante ñaari loosu ñaari mbagg Seydina Muhammad lu toll ni nenu pitax bu ñu xàccee liggéey bi mu ngi sax ay kawar yu tuuti am na baat yuñ ca bind baat yooyu képp kuñ ko bind sa biir bàmmeel tëral la ca danga texe da nga mucc yal na yàlla may kuñ ko defal yonent yàlla Muhammad kooku ne ko ah Abu Taalib kii de bul bul ko yóbbu ndax kii li ma xam ci moom bu ko yahud yi xamee ci moom daañ ko jéem a rey ba muy wax loolu rek ay waxambaane yahud ay waxambaane yahud dañal seen fas ba taxaw ci buntam mu ne lan ngeen di wut ñu ne ko yonent bi desoon ci mujj jamono jàngoon nañ suñu xam-xam yu yàgg yi ne tey ji sa kër lay nekk yaa koy berndeel seetal lii mu ne ko waaw yéen ku ngeen mënta ñàkk mu judd ndax mun ngeen tere yàlla jénni ko ñu ne ko déedéet waaye yoolu bu fekkoon nekkoon kilifa ci ñun danañ ne yaa ko làq ba ñu demee ci la waxee Abu Taalib ne ko li ma lay ñaan mooy na nga delloog xale bi lu ko mooy ah yahud yi dinañ ko jéem a lor de ci la delloog Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam génnatul benn mu demee ba am ñaar ak juróom bàyyi taxam bi ne ko Muhammad sa baay dund sa yaay dundul damaa bëgg na nga wut jabar nga nga teel am doom ah bu ëllëgee ñooñu di sa jeexitu baay di ay sëtam